rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wa samaaniin ba'dal mi'a wa an abii hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa nuudiya bis-salaati adbara ash-shaytaanu wa lahu buraatun hattaa laa yasma'u at-ta'ziin fa idaa qudiya an-nidaa'u aqbala hattaa idaa thuwwiba bis-salaati adbara xataa idaa qudiya taswiibu aqbal xataa yaxtira bayna almar'i wa nafsihi yaquul udkur kadaa wadkur kadaa limaa lam yadkur min qabl xataa yadalla arrajulu maa yadrii kam sallaa muttafaqun alayhi attaswiib al iqama kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah di ñëwam ñun ba léegi ci tool bi ci garab gii ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al jinaan al ula ma'waahum wa maskanahum amin euh, ñu newoon ci chapitre cent vingt cent quatre-vingt-six téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ hadis mille trente cinq mu ne woon an Abdillah ibn Abdirrahman ibn Abi Sa'sa'a anna Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal baadiya walillahi alhamdu wal minna léegi nag ginnaaw bi ñu gisee hadis boobu tey comme niñ koy gële woon Ah, ñu war a gis hadis bi ci tegu muy hadis mille trente six mais balaa loolu am na luñ fàtte woon <coughs> mooy hadis mille trente trois bi ñu njëkk a gis ci buntu bi baabu fadlil adaan bi mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala law ya'lamu an-naasu maa fi an-nidaa'i was-saffi al-awwal summa lam yajidu illaa an yastahimu alayhi lastahamu alayhi ba ñu jeexee xadis boobu liñ fàttoon wax mooy xadis bi war na ñëwaat mille soixante douze soreetul <coughs> waaye ak mille quatre vingt trois voilà loolu dañu gëj a gis xadis buy ñëwaat amaana looloo tax <laughs> ñu daal di koy eh, mu fàddu ci suñu xel waaye kon xadis boobu noonu da xadis bu njëkk ci bunt bi war na ñëwaat soreetul ñun ñu ngi mille euh, trente six tey voilà mooy boo ci tegee eh, daanaka lu matul fanweeri xadis Euh, di nga dugg ci mille non àddina euh, ko tuuti mille soixante douze mille euh, mooy lay ñëwaat ak mille quatre vingt trois insha allahu taala kon nag buñ ñëwaatee fii muy mille trente six suñu xadisu tay bi ne waa an abi hurayrata mu ngi jële comme jële woon xadis bu njëkk bi ci bunt muy saydina abu hurayra wa ba léegi maa ngeen di ci bunt bi di wax gëneelu noddu di jële an di jële abi hurayrata saydina wa mawlana addawsi abu hurayra radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne nee na waaw lu mu wax mu ne qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa nuudiya bisolaa bu ñu noddee woote ngir julli waaw am na lis solaati am na bis solaati mooy bu ñu woote ngir ñëw julli nodd mooy nodd gi pas taxaw ay eh, wa ñëw leen ñu julli déedéet mooy nodd gi ñu gisoon bi ñuy tàmbale bunt bi ci siyax yi tàmbale allahu akbar allahu akbar voilà boobu la te jeexe laa ilaha illa allah nodd goowu lay wax ko defee bu ko noddikat bi defee adbara shaytaan shaytaan day wane gannaaw day wane doqam daw ba muy daw nag wala huu dina ko ñeel ca xaalam boobale muy daw duraatun ay ay ay ngalawal waaw dina xesawal foofu yépp waaw daal di lancer ay gaz waaw <laughs> lancer ay pet yoo xam ne moom lay ba muy dem tubaab bi naan ko muy muy pete foofu yépp moom saytaane waaw dina ngalawal foofu yépp xatta ba ni nga xam ne la yasma'u ta'zin du dégg mukk nodd gi <laughs> waaw ngir bañ koo dégg lool mooy xikma di nga xam ne moo tax saytaane di pete foofee dinañ ci ñëw léegi ci biir njàngat yi insha allah waaw fa ida qudiya bés pare waaw fa ida qudiyati as-salat fantashiru fil ard comme nam waxoon ca suratul jumaa wabtahu min fadlillah wadhkuru allaha kathiran la'allakum tuflihun mooy bu ñu paree fa ida qudiya nidaa'u bés paree ca noddu aji noddu daal di pare muy le muezzin noddukat bi aqbala rek mu daal di dëgmalaat aksi waat mais feew aksi hatta ida suwiba lan mooy suwiba al imam an-Nawawi mu ne taswiba al iqama mu ne ba li nga xam ne ci lañuy suwiba mooy ci lañuy wax euh, reprendre lu mel ni noddu gi mooy iqam war a taxawal nag julli gi bés bu ñu ko commencé bi salaati ngir euh, euh, euh, taxawal julli iqaam rek at bara mu wanetee ginnaaw daal di dawati waneti doq ga hatta ida qudiya taswib ba xam nga fii waxul pete bi waxul foroxal gi waxul li nga xam ne lâche lâcher ay gaz waaw lu tax parce que bii xam nga iqaam waa ji du ko wax ci kaw bon du yor kii di wax comme ni muy noddee waaw boobu moom bu dawee rek leer na ko def bu dee foofu moom saytaane fa muy toll moom foofu foofam kii du ma ko dégg alors que nodd gi comme que waaje ca kaw lay wax rawatina bu amee ay haut-parleur moom day dóor ay ay ay ay ay gazam foofu daal di euh, foroxal foofu yépp moom mi nga xamante ne daal euh, mooy iblisul la'in waaw léegi nag kon <laughs> hatta idha qudiya at-taswib ba ni ñuy paree nag ca li nga xam ne mooy euh, iqama ga waaw léegi nag nu muy def aqbal mu dëgg malaat saay saay bi daal di jege si waat ñëwaat jox moom iblis mu yées mi waaw <laughs> hatta yaxtira hatta yaxtira voilà <clears throat> am na riwaay hatta waaye am na eh, ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañoo bañ lool ne noo du yaxtura benn waay <laughs> waaw al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah mu ne xataa yastura bu dee tuubi ñu ko maase tu mu ne lool de dégg nañ ko ñu bari ci ñuy soloo xadiis bi waaye nag wa dabatnaahu anil mutqiniina bil bi kantaan ak ñi gën a euh, euh, excellé ci mbir mi ci nan la ñuy baat yi ak xadiis bi ah ñooñ nag dañ ne noo yaxtira la mu ne wa huwa wajhata loolu nag mooy li gën a euh, loolu lay xadiis bi loolu lay wax mooy lan mooy yu waswis parce que euh, mu ne euh, cosaanu euh, buñ nee na baayir bi def na loole mooy yëngal na geen bi waaw dóor ko ci diggante ci ci ci ñaari poojam yi waaw kon nag bu dee nag ci damm la yaxtura loolu mooy yaxtira waaw buñ la nee yaxtirul baayir bi zanbe mooy yëngal na ko jël euh, geen gi dóor ko ci pooc ci tànkam yi yi nga xam ne ñoom la geen gi tiim waaw kay alors que bu dee yaxtura nag ah loolu mooy romb waaw loolu fa minal mururi mooy day jege ci moom ay yadnu wa min waaw fa yamurru baynahu wa bayna qalbi fa yushghala day romb jege si ko ñëw nekk digganteem ak xolam lam waroon a concentration ba mu waroon a am teewlu ga mu waroon ci julli gi mu dox digganteem ak loolee waaw am na nag ci borom xam-xam ñu ne mukk daan bii moom du loolu bi dammi yaxturabu déedéet yaxtira la waaw yaxtira <laughs> mooy day ñëw di ko jax-jaxal te mooy yuwas wisu kon hatta yaxtira kon boo déggee ku ne yaxtura xamal ne soloo nañ ko noonu waaye yaxtira mooy li gën a euh, bari wallahu taala alam comme ni ko al imam al qadi rahimahullahu taala daal di leerale kon mon hatta yaxtira ba ni nga xam ne ci lay eh, eh, nekk di ko jax-jaxal baynal mar i diggante nit ki wa nafsi ak xolam waaw yaqulu mu naan ko uzkur kaza mooy xolam di waroon a dëgmal boroomam waaw waaw bul fàtte waa ji bu jàppee jàpp gu daal di jàng julli ñaari rakka yoo xam ne eh, muqbilun alayhima bi qalbihi wa wajhihi waaw gisoon nañ ko keroog waaw waaw ci gëneelu ñu njàpp gi nit ki bu jullee ñaari ra bu jàppee njàpp goo xam ne bu mat la daal di dëgmal ak xolam julli ñaari rakk yoo xam ne xolam ak ki cërëm xusoo nge xudoo gi xusoo ki nga xol ba xudoo ki gi muy dal gi euh, euh, ci ci ci ci ci ci ci ci ci xol bi ak ak ak cërëm yi waaw loolu noonu nag la seytaane nag di bañ mu am moo tax day ñëw dox digganteem ak wa nafsihi mooy wa qalba waaw naan ko nag uzkur way sawaay fàttalakul <laughs> waay eh, kaza fàttalakul lii uzkur kaza way fàttalakul lee loo xam ne lima loo xamante ne lam yakun lam yi yazkur min qabla laata julli gi ci biti ko woon xelam doonu ci woon dem waaw naan xaaral ma fàttaliku mbir mi mu war a def wala am na benn mbir nangam ak nangam wala na loolu ci biti julli gi du ko du ko dal mukk waaye bam ne allahu akbar iblis ba commencé naan ko waay fàttaliku lii waay eh fàttaliku lii waay <laughs> waaw loo xam ne doonu ko woon xalaat doonu ko woon fàttale doonu ci xelam doonu ci woon dem laata muy tàmbalee julli waaw lima lam yadhkur min qabl loo xam ne doonu ko woon fàttaliku lu jiitu muy kàbbaar di dugg ci hatta yadhalla noon ba ni nga xam ne noonu lay mujjee ar-rajulu waa ji mu ne ar-rajulu nag tekkiwul ne jigéen gi lii du ko dal mooy lii mooy nit ki voilà ba nit ki mujj nekk koo xam ne mujjee maa yadri do xam kam salla fii mu ne bu sëlmalee ba pare nga ne ko saway <laughs> dama lay laaj rek <laughs> anshuduka billah kam sallayta ya akh wala ya ukht kam sallayta ya ukhtay waaw mopseur wala waa saawaay ñaata rakk nga julli wallahi bu waxee dëgg rek yàlla ta xamu ko waaw lay mujj saytaane di ko ci biir julleem ba bu paree la yadri maa yadri du xam-xam salla ñaata la julli al-iyaadu billah mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaam al-Bukhari tey saasam bu nee ne xamul kam ñaata la julli yàlla tere muy xam lam tari <laughs> moo tax du xam lu mu tay xatta fatiha bi sax njortama ci dem rek njortam gu kii ne ah loolu moom xam naa fu ma kàbbaare war naa koo waaye boo moywul tax teewlu gaa day mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imam al bukhari ak al muslim abul husayn solo léegi laaj bu njëkk bi mooy njàngat bu njëkk mooy taxrij bi waa hadis bi est ce que ñoom daar ñoom nga la la déedéet jiitu woon na imaamu Malik imaamu daaril hijra indi na ko ci kitaabu salaa baabu maa jaa fi nidaa lis-salaati al-Muwatta rahmatullah alayhi wa ko ci musnadu Abi Hurayra ci ay yoon yu bare bre bre bre bre bre waaye nako noonu al imaamu Abu Daawud indi na ko kitaabu salaa baabu raf'i sawti bil adaan nako noon al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb indi na ko kitaabul azaan fadlu ta'zin naka noonu kon moom ñaari yoon la ko indi parce que indi na ko ci kitaabu sahwi baabu tahari rahmatullahi ala al-jamii léegi ñu xool imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi indi na ko ci ñeenti bërëb yoo xam ne yu wute la hadis bi ba dañ ciy jël kitaabul azaan baabu fadlu ta'zin mu ne haddasanaa Abdullahi ibn Yuusuf mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Abdallah ibn Yusuf gis nañ ko ci jotaay bële ak Tinni fi Abu Muhammad ñaari jotaay yëble sax ba Abu Muhammad ñaari bii ak ba ko jiitu woon yëpp gisoon nañ ko Abu Muhammad al-Kula'i ad-Dimashqi al-Misri rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana Maalik mu nekk ñu nettale mooy sëriñam te tàllale bi nii la demoon mooy Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imaamu daar al-hijra jiitu ngiru Maaliki rahmatullahi alayhi an Abi Zinaad mu jëla ko ci sëriñam di Abu Zinaad di Abdallah ibn Zakwan al-Qurashi wa Abu Abdirrahman siiw woon ci Abu Zinaadi rahmatullah alayhi an al-A'raj am na ci borom xam-xam yi xam ne dañ bi Maalik an Abi Zinaad an al-A'raj an Abi mooy bi gën a dëgër ci kaw kaw suuf <laughs> am ñu ne Malik comme ñoom Seydina euh, Imaamul Bukhari Malik an Nafi'in an Ibn Umar an Rasulillah alayhi salatu wassalam mooy as-silsila as-sanad az-zahabi sàllale bi nga xam ne mooy bu oor bi yi nga xamante ni moo gën a sell ci kaw suuf am na ñoo xam dañ ne bii la nag Malik an Abi Zinad an al-A'raji wa nag Abi Zinad bi Abdallah ibn Zakwan moom mu jël ko ci sëriñam bi Abu Zinad an an al-A'raji boobu voilà anil A'raj mu jëla ko ci Abdurrahman ibn Hurmuz lu ci doon ibn Kaysan siiwe woon al A'raj ñi ne Abu Dawud moo doon dakkantalam ñi ne Abu Hazim ñi ne Abu Muhammad rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jëla ko ci Seydina Mawlana Abi Hurayra ad-Dawsi sahibu uh, rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala idha nudiya lis-salati adbara ash-shaytan wa lahu durat hatta la yasma tadin fa ida qada nida fa ida qada nida aqbal fa ida qada fii waxul qudiya bële lil majhul la mooy intransitif xamuñ kan moo ko def léegi booy xam nañ noddukat bi bu ñu giwee as-salaatu wi ida qada mooy bu dee pare na mooy ki nga xam ne fa'il bi dañ koo nëbb mooy ida qada huwa kan al muazzinu an nidaa a bu paree li nga xam ne mooy nodd gi aqbala mu daal di dégmal hatta ila suuriba wala moon di fii lil majhul bi salaati bay nekk nag di iqaama loolu mooy li gën siiw waaye am na ñeneen ñu ko tekkee leel voilà li imaamu Nawawi ne thuwiba loolu dinañ ci ñëwaat inshaa Allah mu ne hatta idha thuwiba bi salati adbara hatta idha qada tathwiba aqbala hatta yakhfira bayna al-mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadha udhkur kadha lima lam yakun yadhkur hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam salla ñii la ko al imaamu al-Bukhari Abu Abdillah rahmatullahi alayhi indi fi kanta al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi moom dafa dajale hadith bi indi yu bari waaw ah, da koo dajale ci ay version yu wuute ah yoo ay càllaleem yeneen al imam mus kitaabu salaa la indi baabu fadl al wa harab ash-shaytan wa harab ash-shaytan ñàll gi shaytaan di ñàll inda sama samaa'i gisoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn parce que hadith sayna Abu euh, Sa'id bi fii la ko indi moom itam al imaamu muslimu Abul Husayni rahmatullahi euh, euh, alayhi non hadith bële la woon bi ne woon ci kaw voilà kon loolu lu ama am solo la léegi kon mu ne. Eh, al imaamu muslim loolu imaamu Bukhari moo indi woon xadis boobu xadis bi ñu génn xadis Seyna bu Seyna bu Sa'id imaamu Bukhari kese moo ko solo imaamu muslim solowu ko woon ah. kon mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu ne haddathana nettali nañu Qutaybatu ibn imaamu Bukhari en fait moo boole xadis bi ñu génnoon Seyna Abu Sa'id bi weesu ak xadis bi ñu nekk voilà moom moo leen dajale xadis bi ñu nekk nii sax la ñu ko woon indi daal di teg xadis bi ñu jóge woon voilà. voilà moom laa jum naan imam muslim non imam muslim hadis liñ génnoon solowu ko woon dellu ca ca taxrij ba amu ci imam muslim solowu ko rahmatullah alayhi qala mu ne kon hadathana qutaybatu ibn sa'id wa zuhayr ibn harb wa isaaq ibn ibrahim mu ne ñettali ma sama ñetti sëriñ ku ci njëkk mooy qutaybatu ibn sa'id di qutaybatu ibn sa'id ibn jamil ibn tarif ibn abdillah thaqafi mawlahum abu raja al-balkhi al-baghlani rahmatullah alayhi wa zuhayr ibn harb ak zuhayr ibn harb ibn shaddad al-Baghdaadi Abu Xaysama an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi wa Ishaaq ibn Ibraahiim di Ishaaq ibn Ibraahiim ibn Makhlad ibn Ibraahiim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghaalib ibn al-Waarith ibn Ubaydillah ibn Atiyya ibn Murra ibn Ka'b ibn Hammaam ibn Asad ibn Murra ibn Amr ibn Hanzala ibn Maalik ibn Zayd ibn Manaat ibn Tayma at-Tamiimi al-Hanzali Abu Ya'quub al-Marwazi an-Naysaabuuri Rahawiya rahmatullahi alayhi kon ñoom ñetti sëriñ yi ñoom ñoo ko nettali mu ne wal lafdu kàddu gi may indi fii mag imam Muslim ci fii li Qutayba sama sëriñ mu njëkk bi di Qutayba ay kàddoom laa indi fii rahmatullahi alayhi qaala mu ne Ishaq mu ne kanta Ishaq moom ibn Ibrahim li ibn Rahawayh moom lii la ko waxe moom dane axbaranaa xabaari nañu wa qaala al-aaxaraani kanta ñaar ñu njëkk ñi di Qutayba ibn Sa'iid ak Zuhayr ibn Harb Abu Xaysama rahmatullahi alayhima ñoom ñaar dañ ne haddasanaa ñoom lañ wax waxuñ axbaranaa mais xabaar mooy nettali nañu Jariir di Jariir ibn Abdil Hamiid ibn Jariir ibn Qurt ibn Hilaal ibn Abi Qays ibn Wahl ibn Abdi Ghanm ibn Abdillah ibn Bakr ibn Sa'd ibn Dabba ibn Udd ad-Dabbi Abu Abdillah ar-Raazi al-Kuufi alqadiyu rahmatullahi alayhi an al-A'mash moo ko jëlee ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadiyu al-Kaahiliyu Abu Muhammad at-Tabaristaaniyu al-asl waaye al-Kuufi rahmatullahi alayhi an Abi Saalih moo ko jëlee Abu Saalih di Zakwaan Abu Saalih as-Samnaan az-Zayyaat al-Madani borom import export rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata moo jëlee ko Sayyidina Abu Hurayra haafizu sahaabati ad-Dawsiyu al-Yamaniyu radiyallahu anil jamii' an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna ash-shaytaana idhaa sami'a an-nidaa'a bis-salaati ahaala lahu durat hatta la yasma' fii nii la ko indi indi na ko comme ni ko imaam comme niñ ko gisee fii ci Riyaad bi ah comme ni ko imaam Muslim indi imaamul Buxaari mu ne fii dara inna ash-shaytaana shaytaan dëgg idhaa sami'a an-nidaa'a bu déggee noddu gi euh, euh, ahaala mooy day day day day abada da day daw hariban zahaba hariba day daw faq waaw daal di ñàlli lahuuta ba may daw lahu duraat mu ngay xers mu ngay ngelawal foofu yëpp di xesawal foofu waaw di pete foofu yëpp hatta la yasma'u sawta ba ni nga xam ne mooy du dégg li nga xam ne mooy kàddoog noddukat bi fa ida sakata bu noppukat bi noppee nag rajaa mu dellu si fa waswasa ngu koy jax-jaxal fa ida sami'a al bu déggee nag iqam bi mooy day fexe xam nga loolu jamonoy concentration la jamono gi nga xam ne ci lañ noddu nga agsi wara di julley ñaari rakk waaye tamit même bu dee jamono joo julli ñaari rakk nga toog di sikkar di jamu ala allah di bàyyi lépp sa lépp ci yàlla loolu nag lay bañ jaam bi def ko moo tax day ñëw mu ne waa ji day ñëw waaw bu paree fayda sakata bu waayi noppi laa ilaha illa allah noddu ga jeex sa nit jaax <laughs> waaw waaw rajaa day dellu si ndax mu ngi fi woon fa waswasa commencé nag di jax-jaxal waa ji mooy yaxtiru <laughs> fa ida sami'a al iqama léegi nag buñ ñëw imam bi ak si ñu war a noddu nag eh, noddukat bi jógati war a iqama allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah rek sawaay fàqati waaw <laughs> fa ida sami'a al iqama mooy suuwi ba fole tekki na ko waaw zahaba mu wuyat te du dem ndànk-ndànk mooy daa rocceeku da non day fiddi day daw hatta la yasma sawta bu ko defee yoo ko defee mu bañ a dégg turama kaddu noddu gi ah non iqaam gi fa noppee nag ba imam bi eh, eh, eh, sawu sufuuf waaw wax yëfi sunna yooyee ay wa defar leen sàppeeg yooyu ba ne allahu akbar waay ne jaax <laughs> waaw daal di aksiwaat waaw moo am na ci yenn riwaay waa shaytaane day ñëw wala hu xusaas adbara shaytaanu waaw bees daal di uh, uh, noddee day daal di daw waaw denaan fees wala hu xusaas buy dem nag dafay bàyyi waale ay ngalawal yoo xam ne yu xesaw la ta xeeñ na xunnuwaay ah waaye nag borom bi yërmandeem rëy na bam ñu nëbbee xesawalu shaytaane yu yées yoo yële walla allah allah <laughs> waaw waaw moo tax euh, euh, ci beneen bi mu ci indi euh, hadith trois cent quatre-vingt-neuf comme bii la ida nuuniya lis-salaa boobu mu ngi ko jox Qutaybatu ibn Sa'iid qaala haddathanaa al-Mughiira ya'ni al-Hizaami an Abi Zinaad boobu jaaru ci imaam Maalik an al-A'raj voilà wa al-Mughiira moo fa tëkkaloog imaamu Maalik di al-Mughiira ibn Abdirrahmaan ibn Abdillah ibn Xaalid ibn Hizaam mbokk Sayyidatu Xadiija la ah sœuru frère Sayyidina ah, Sayyidatu Xadiija mooy maamam ah ah Hizaam ibn Khuwaylid ah waaw Hakim ibn Hizaam kii frère Hakim di eh, eh, moom mooy eh, maamu kii léegi moom mook imaam Maalik ñoo bokkoon tabaqa ñu dëkkoon foofule moom itam Medina ala saakini afdalu salaati wa salaam moom moo ko jëlaat Zinaad gis nañ ko sànq. muy Abdallah ibn Zakwan ki ci tegu al-A'raj mooy Abdurrahman voilà kii mooy Abdallah keneen ki mooy Abdurrahman ku njëkk gi mooy Abdallah muy Abu Zinad al-A'raj mooy Abdurrahman voilà rahmatullahi alayhima an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala idhaa nuudiya lis-salaati adbara ash-shaytaanu lahu durat hatta laa yasma'a at-ta'dhiin fa idhaa qudiya at-ta'dhiinu aqbala hatta idhaa thuwwiba bis-salaati adbara hatta idhaa qudiya at-thuwwiibu aqbala hatta yaxtira bayna al-mar'i wa nafsihi yaqulu lahu udhkur kadha wa udhkur kadha lima lam yakun yadhkur min qabl hatta yadhalla ar-rajul ma yadri kam salla mooy lii voilà am na ci benn riwaaya imam Muslim ci suuf mu ne foofu Muhammad ibn Rafi' haddathana Muhammad ibn Rafi' an Abd qala haddathana Abd al-Razzaq an qala haddathana Ma'mar an Hammam ibn Munabbi' an Abi Hurayrata radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam bi misli ghayra annahu qaala hatta yadhalla ar-rajul in yadri kayfa salla mooy waaji mujj in yadri mooy xamul mooy laa yadri kayfa ana naka salla la jullee xamu ci tus waaw lépp lu mu la ci wax ci dëgëru fit lu xaw ma daa dëgëru fit képp waaye xamul dara xamul ci lim def dara waaw mooy shaytaane fekk shaytaane daal dina koy foowe wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah boo tax imaam Muslim walahu xusaas boobu dana inna haddathani Abdul Hamid ibn Bayan al-Wasiti qala haddathana Khalid ya'ni ibn Abdillah an Suhayl Suhayl moo ko jëlee woon ci baay muy Zakwan borom import export Suhayl mu jëlee ko ci baay muy Suhayl ibn Abi Salih Zakwan an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha adhana al-mu'adhdhin adbara shaytaanu wa lahu xusaas xusaas ah, am nañu ne waaye xusaas mooy lee rek mooy duraat mooy ay ay ngalawal ay xesawal yu xeeñ rek voilà la koy duur ta kawe te foor waaw te ñàng am ñu ne mooy eh, eh, mooy daw al adwu shadid waaw gu tar waaw ñal gu tërë tërë tërë tërë tërë ak sori fi nga xamante ne mooy waaja nga xam ne moo def loolee loolu lépp day wane rek li nga xam ne mooy mbonuk shaytaane li nga xam ne suñu borom daal wax nañu nim deme inna shaytaana lakum aduw fattaxiduhu aduwwa shaytaane daal dëgg-dëgg seenum noonu la bi yaboo ngeen jàppe ko noonu léegi nag ginnaaw taxriij bi nii e, ci e, bi tasarruf léegi nag mu des waa ana deuxième jàngat lëkkaale mag buntu bi dañ naan la gis nga buntu bañ jóge ñu ngi la ko doon wax ana abdallah mooy xadiis biñ jóge woon xadiis sayna abu sa'id bi Ah, euh, parce que yonent bay saa sam dafa waxoon lu am solo waaw ne ko yow ida azanta bi lilsolati wala bilsolaa farfa sawtaka binnidaa ne ko boo noddee na nga yëgati sa kàddu ci nodd ga ngay nodd fa innahu ndax xamal ne laa yasma'u du dégg mada sawti al mu'adhdhin fa tool fa mu tollu baatu ki nga xam ne mooy noddukat bi jinnun doo jinne wala insun du caagante nim nit wala shay do daara illa shahida lahu yawmal qiyaama loolu na ko seedeel jëfum ju rafet joojee bésub taxawaay ba waxoon nañ la nag seytaane mi nga xam ne suñu noon la comme ni ko suñu borom waxee léegi ci laay boobu ba mu xamee loolu dugg la bokk ci ñuy seede sooy xam nga am na ci borom xam-xam yi naan non euh, shahida loolu mooy ñam xel kese la ci te nekk ay jullit ci jinne yeeg nit ñi ñooñu la waaye xadis bii day dàq loolu parce que dana wala shay'un te gisoon na ñeneen yi madarun waaw wala shajarun est-ce que shajar daa am xel déedéet garab amul xel dog yi dañoo am xel déedéet réewum taax réew bu àll bi dañoo am xel déedéet ba habitation yi lépp ay seede comme ni ñu ko waxe woon waaw te tamit nekkul li ñenn ñi wax ne loo loolu mooy ñi nga xam ne ñoom seen shahaad dañ koy nangu te ñooy wëy ngëm yàlla yi alors que bu dee yéeféer yi ak nit ñi sax ñi ci nekk ci yéeféer ñooy seenu seere kenn du ko jàpp dañ naan la mukk aaya bi hadis bi dàq na loolu comme ni ko ñoom al imam al qadi Iyad rahmatullah alayhima daal rahmatullah alayhim daal di leeral gën a mukk du loolu parce que mbir mi mooy seedeel ki nga xam ne objectif bi xikma bi noddukat bi la doon def xatta yéeféer bi nga xam ne loolu neexu ko woon sax ak ginne bi moom ci karoogee day obligé taxaw seedeel yiiw ki nga xam ne mooy kookee di way ngëm yàlla joojee noddukat boobee muezzin bee wala ki nga xamante ne daa jekk rek noddu waaw parce que loolu moom du ci julli kese waaw waaw te lool euh, dinañ ko gis ci xadiis yi bon imaam indiwu ko dëgg-dëgg euh, bon <laughs> bi ñuy def taxriij bi dañ war a waxaale boobu tax waaw sama xelan ciy door a dem nii waaw bon wa nañ ko wax nii comme ça mu yokk njariñ imaam eh, eh, Muslim dana haddathani Umayya ibn Bistaam dana nettali na ma man donc sama sëriñ di Umayya ibn Bistaam ibn al-Muntashir al-Ayshi Abu Bakr al-Basri rahmatullahi alayhi mu ne haddathana Yazid yaani ibn Zuray' mu ne ki ñu nettali mooy Yazid ibn Zuray' eh, Abu Muawiya al-Basri al-Ayshi rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Rawh mu ne Rawh dañoo nettali Ah, muy Rawh ibn al-Qasim at-Tamimi al-Anbari al-Basri rahmatullah alayhi an Suhayl muy Suhayl ibn Abi Salih mi ngi gisoon sànq ci riwaay Imam Muslim yi ah ne su Suhayl la jaar eh, eh, nekk doomu ki nga xam ne mooy Zakwaan borom import export mu ne moom Suhayl ci boppam mu ne sama baay di Salih di Zakwaan Abu Salih borom import export taalibe Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bu mag boobu doon def. bi jóge Medina ji jël ay diw di yóbbu euh, Irak di jaay foofee bu demee tamit jëlaale foofu yëpp fa indi ñëw di jaay moo tax ñu naan borom import export ah fay yàgg borom baax na rappelé ko moo tax saa bu ñu waxee ma ne borom import export entre ak Kufa ah rahmatullah moo tax ñu gis ay yu ñoom Amash yooyu dañu jële ci ñoom ak waa Medina ak yooyu euh, euh, doo doomam jii di Suhayl mi nga xamante ne mooy Ibn Abi Salih Abu Yazid rahmatullah alal jaan mu ne sama baay daf maa yónni ci waa Banu Haarisa mooy quartier la waa sow mag la woon ci waa ahlul Madina bi bi néeg la woon ci waa ahlul Madina nee na euh, nee na mu ma àndoon wa ma'i ghulaamun lana maa ngi àndoon nag suñu benn booy wala mu aw saahibun lana wala koo xam ne sama àndandoo la woon léegi fa naadaahu munaadin min haa'itin bi ismi léegi booy boobu ma àndaloon wala suñu kii boobu euh, sama àndandoo boobu bi may dem am jekk rek am benn kàddu bu ñëw bu ko woo jaar ci turam comme boo doon romb <laughs> ma benn waay ci foo xam ne kenn nekko fa dafa wéet ñuy dox am ku ne Fallu Thiaw wala Muhammadul Fadilu Thiaw ma ne ah <laughs> qaala wa ashrafa alladhi ma'i nee na waa ji ñu woo turam man man Suhayl mu daal di yukkante gu xool gestu xool ah. ci miir bi dafa fekk dafa benn miir bu ñu romb am ku leen woo ca gannaaw miir fa naa daaw mu naa di min wax nga bu ngay jógee ci benn tool ab tool ab tool <laughs> boo xam ne daa am ab ñakk boo lool lu ko wër léegi nag waa ñi yërnu ci tool bi falam yara shay'an gisul kenn nee na bon Zakwan nee na ma jàpp affaire boobu bi ma demee ci euh, Suhayl boobu Suhayl <laughs> eh, euh, ma dem ci sama baay bi mu ñu yónni woon bi ñu ñibbisee ma ne ko mais bàyyi <laughs> ma nettali ko mbir mi ne bu ma yëgoon ne di nga dajeeg lu mel nii du ma la woon yónni ne ko waaye boo déggee ab kaddu comme yu mel noonu fanaadi bi soda noddal fa inni sami'tu aba hurayrata yuhaddith an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna ash-shaytaana idha nuudiya bis-salaati wallaa mu ne ko bu mel bu mel nii bu la dara tee dal tàmbali allahu akbar allahu waaw ndax man dégg naa Seydina Abu Hurayra mu ne hein mu ne gis nga seytaane bu ñu noddee day faq day ñalli ba pare bàyyi fa ay ngalawal ay ñalli yu foor lay daw kon nag loolu dañ ci xame ne kon mooy eh, loolee <laughs> mooy biis sax ñàkk fayda quoi <laughs> non <laughs> waaw am nga lu mel ni imaam Maalik doon na ko nettali ci ñoom Zayd ibn Aslam jële ko ci sëriñam bi Zayd ibn Aslam waaw boobu nga xam ni miin yi doon ut di gas di ut ay mbell euh, am yu leen fay fontoo ñu digal leen ñu nodd ba ñu noddee affaire yi voilà kon loolu yëpp day nekk loo xam ne day wane ne mbir mi kon du ci julli kese ah voilà loolu ce n'est nodd gi mooy pour julli kese waaw kon nag loolu lu ama am solo la waaw yow daal foo gisee lu lay jax-jaxal koy am wala yenn mais xataa ci biir comme Abu Salih ko bàyyam mi nga xam ne moo ko gisee na Abu Hurayra wax yow noddal voilà kon mu ngi noon kon nag euh, ñu ñëwaat ñu ngi ci lëkkaale bi ba léegi de génnuñu ci ak suñu bunt bi nga xam ne mooy wax ngëneelu nodd kon <laughs> ginnaaw bi nga xam ne lañ xam ne kon noddukat bi lépp lu dégg kàddoom da koy seedeel yawmal qiyaam iblis ne mu ko seedeelum jullit lu baax man iblis nga xam ne bu boobaa dañ may forcer ma seedeel lu baax ab jullit ay way ndaw ndaw tax ndaw lu yées kon dara laa du def moo tax day dóor hatta la yasma ay pet waaw ay ay pet lay dóor mooy day ngalawal foroxal foofu yëpp yu rëy nag waaw yoo xam ne wax naa la borom bi ci ci ci yërmandeem gum ñu yërëm dañu ko umpule waaw nekkul ne fii mu ne Iblis kon yo <laughs> non seulement dégg gi mu muur ñu ko waaye xet bu xew bay jóge ci yu Iblis yi mu daal di ñu koy muur sinon dund ci kaw suuf da doon jafe lool ak li nga xamante ne mooy ngelawalu Iblis yi nga xam ne moom lay tasaare saa buy dégg nodd waaw allahu akbar kon gëneel bokk na ci ngëneelu lu lu bi ak suñu bunt bi di wax ngëneelu nodd mooy ne nodd day dàq seytaane waaw moo tax mu indi hadis abu abu euh, Suhayli bi bi mu jël bi mu doon bi mu nettali sànk